moo tax mu ne waman xalita képp ku jaxase fil qiraati ci jàng yi muy jàng moo xam ca fatiha ja la moo xam ca saar la mu jaxase ca bi kalimatin ci baat baat boo xam ne min ghayril qur'aan yi bokkut ci alquran jàng ba ci kanam nga dugal ay baat yu bokkut ci alquran moo xam loolu mi ngi la arrivé ca fatiha ja wala mu arrivé la ca saar wa su boobaa sajada na sujjoot ba'da salaami gannaaw bi mu sëlmalee ba pare après sëlmal rek lay root su joot toog su jootaat toog ba ca après door a taaya sëlmal wa in kaanat bu nekkee nag min alquran ci alquran li mu jaxase su fekkee ci alquran la bokk bu doon léegi dañ koy wax dafa runge di dal ci fatiha ba ci kanam mu runge dali fële door a ñël del siwaat kooku falaa sujooda déet sujoot alayhi di ko war ñu ne faw mu ne ah illa an yataxayara ndere mu soppi allah fa baat aw yufsida ba muy yàq maanaa maanaa ma su fekkee ne baat bi moom mboolem ñëpp dëppoo ci xuraawu sabaani nii lañ koy jàngee moom mu jàngee ko beneen façon bu wuuteeg booba te saa yu baat yàqoo ñaareel maanaa yàqu ah su fekkee loolu de moom dafa ko arrivé loolu dañ koy jàppee mu yokk ndax dafa wax lu bokkut ci alquran su boobaa nag kon dafay sujjoot lu ñuy tuddee baax ba'da salaam gannaaw bi nga xam ne ni julli gi jeex na ba pare moo tax mu ne kon fa yes gi day sujjoot ba'da salaam yi gannaaw sëlmal bàyyi na wax jooja ma ngay dugg ci mbiram gémmantu ndax léeg-léeg nit kiy julli lu mel ni tusubaar wala gee gémmantu xawlaa roofu su fekkee gémmantu gu oyof rek la yàqu dara ci njàpp la yàqu dara tamit ci julli ga waaye bu xawee diis nag ba xamatoo fi imaam tollu xamatoo yow tamit fi nga toll d'abord moom sa njàpp li yàqu na sa julli ga tamit li nga xamoon yàqu na demal nga dem jàppiwaat jéem a ñëw royaat ci ilimaan su fekkee fekkoo julli ga jeex su fekkee fekkee nga julli ga jeex nag nga commencé waat sa julleeg bopp moo tax mu ne man waman naasa ku gëmmantu fi salaati ci julli gëmmantu gu xoyof fala sujud des la di ko war waaye wa in saqula bu diisee naw ma xoo nelaw ya rek aada day baamu julli ga wal wutoo a ak njàpp la ndax fi nga gëmmantoo mu diis xamuñ li nga fi def kon dañuy jàpp ne njàpp la moom yàqu na li nga xamagum ci julli gi yàqu na demal nga jàppeaat te sosaat julli ga ca commencement bu imaam jeexal a gut nga kàbbaar roy ca gannaawam boo fekkee mu jeexal nga sosaat sa julleeg bopp loolu mooy atteeb képp ku gémmantu gaar guddiis ci biir julli bana wax jooja mi ngi wax onk ku feebar xam nga ñaareel nit bu feebaree bëgg di julli buy jug ñaareel wala mu bëgg root ne ma ngay sujjooti wala mu bëgg rukkoo ñaareel da nga dégg muy binni di wax u ngir maanaam métit wi nga xam ne dafa nekk ci moom kooku nag lay wax ne loolu bu ko defee te tayut ko jéggal nañ ko ko moo tax mu ne wa aninul maridi wonk ku feebar di binni wonk yooyu muxtafarun luñ jéggale la nga déggee ci nag booy wonk te fekk dara dalu la yaa ko tay rek mën naa am sax regg gu hëpp rekk la loolu dañu jàpp ne da yokk soo ko tayut da ngay sujjoot ba'da salaam ndax yokk nga ci julli gi lu ca bokkut soo ko tayee nag moom julli ga dafay yàqu kon loolu mooy atteeb képp kuy onk te fekk yaa ko tay waaye duwut feebar duwut dara duwut aw métit léegi nag mi ngi wax moo tax mu ne wata nax naxu xeddartiku li darurati ngir lor kooku muxtafarun luñ jéggale la walil ifhaami su fekkee déggalee tax nga def ko munkarun luñ xaraamal la waaye wala tabtulu du yàqu salaatu julli ga bii ci moom maanaam da nga yeyoon guru ba bëgg a sóobu ci julli ga galax ndiku nekk am na lu tag ci sa boli gi nga dem ba ci biir mu bëgg laa arrivé ngay xeddartiku noonu ngir jàllale ko su boobaa loola jéggal nañ la ko ndax daroorietu moo tax wala xeddartiku goo xam ne lu mënta ñàkk lu la gaar la dara nekkut ca waaye nag su fekkee dafa am ku lay woo wala am kuy laaj dara ngay xeddartiku jublu ca bi maanaa déggale ko ko wan ko ko su boobaa loola moom lu xaraama xaraam la waaye nag li xëpp ci fuqaaw yi nee na loolu nag mënta yàq julli ga moo waral mu ne wata nax na xu xeddartiku li dara darurati ngir lor muxtafarun lu jéggale la waaye su fekkee ne walil ifhaam yi déggalee tax nga di ko def waaye loru taxut munkarun luñ xaraamal la waaye wala tabtulu du yàqu salaatu julli ga bihi ci moom bàyyi na wax jooja ba ca tegu mu ne waman naa daahu képp koo xam ne xoo ko ahadun kenn fa mu wax la hoo ñeel ka koy ah kooku de kuri ha sibeef nañ loolu mu def waaye nag wasaxat wér na salaatuhoo julleem nga da ngay julli ba ci kanam am ko tudd sa tur di la woo nga ne ko subhanallah wan ko ne ko yaa ngi nekk ci biir julli loolu nga wax ko de yàqut julli du waral sax sujjóot waaye sib nañ ko waaye nag kon loolu tamit donte le moom Maalik moom li waa madinatul munawwara di jëfandikoo lay gën a jiital ci hadis bu wér te terewut sax yonentu wax na ni képp kuy julli góor nga jigéen buñ la xooxee ci sa biir julli mën ngaa wax subhanallah waaye moom dafa ne su fekkee yaa ko tay rek ci masax bu Malik ñoom dañu jàpp ne def nga loo xam ne luñ siba sib la ba ca tegu waman waqafa képp ku gag fil qiraati ci jàng walam yaftax ta gàggantiwut alay ci moom ahadun kenn taraka na baxi tilkal aayata boobale aaya wa qara amu jàng ma ba'daha la ca gannaaw aaya ba fa inta ta'azzara su fekkee jafe na nag alay ci moom raka'a na koo waaye wala yanzuru bu mu xool mushafan kaamil bayna yadayhi ca kanamam da nga doon jàng fatiha ba mu jeex mu rafet lool nga jàllar bi ku rek bëgg a dal ca ala imran wala bëgg dal ca baqara te sa mokkal ca nga gag kon kay boo gagee am ku la mën a gàgganti baax na nga continuer su fekkee gag nga nag te kenn gàggantiwut la baxil aaya ja nga daloon te dem seeti fu la neex ci kaamil bi fu jege foo mokkal nga dal fa commencé jàng yaa ngi doon wax alif lam mim dalikal kitaab mënuloo jàll baxi ko fa te xamuloo ku la gàgganti baxi ko te dem dale ci xul wallahu mi nga mokkal la nga ca man nga def ko ca soo xamul ku la gàgganti comme xas nga am benn aaya rek ci maanaam lu dul fatiha mooy gannaaw fatiha ja su boobaa maanaam man ngaa dem nga rukkoo yi te du yàq dara ca julli ga du jar tamit ngay dem di wut ab kaamil ne yaa ngi koy xool ndax gannaaw bu fatiha xasee jeex lu ca tegooti ci ay baat rek donte benn baatab aaya la demee ni muddahamataani borom bu rukkoo yi tamit julli ga wér na kon nag boo xamee ku la gàgganti continuer soo ko xamut baxi ko dem foo mokkal soo ko xamut taxamu mënoo koo baxi dem dali feneen tamit baxi li nga doon def yëpp ta nga dem rukkoo yi bàyyi na wax jooja ñu ne ko nag buy fatiha mu ne ah ilaan yekkoon rek mu nekk gag ba fil fatihati ci fatiha kooku de moom fala budda mënul ñàkk fala budda del jaas bi kamaaleha ci matak fatiha benn bi mushafin ci kaamil mu xool ko aw yi wala dul kaamil nit ki muy gàgg waaje di ko gàgganti muy tudd baat yañ koy gàgganti moog moom fekk bay fatiha di jeexee waaye nag fa in bu baxee min ha ci fatiha aayatan benn aaya rek sajada day sujoot xabla mi njëkk sëlmal wa in kaana bu nekkee ak sara lu gën a bëri benn aaya ci fatiha nga baxi ko ci batalat yàqu na salaatuhu julleem nga dama foon nag nit nag wax dëgg yàlla li mu fexee ba xam mbiram àddunaam li muy jënd li muy jaay la ci aju lépp lu mu gën a genn wàllati genn wàllam su ko defee rek dana mën a mën a mokkal fatiha su yàlla dogal nag mokkaloo far yàlla dogal ngay julli ah, yàlla naxtu la nga bëgg ak ilimaan ba ne yaa jiite nit ña far ci biir fatiha ah buñ la gàggantee rek ngay continuer ñi lay gàgganti ngay continuer rek fekk bay saar wa di jeexee waaye yow fexeel ba tudd baat yépp nag su fekkee yow gàgg nga ña nga jiite sax ñi tenewoo leen tenewuñ la mënuñ laa gàgganti kaamil ci sa kanam te boo xoolee man koo xool ubbil kaamil ba ngay xool ca fatiha ja di tudd baat ya fekk ba muy jeexee waaye daal wax dëgg yàlla daal dama jàpp ne ku mokkalut fatiha ba di ca gàgg ak ñi lay gàgganteek ay yoon daal xëccoo ak ilimaan war na la nit ñëpp donte yaa tabax jàkka ji tamit nga seet ke la raw nga yëkkati njiit ga jox ko ko moo tax mu ne kon nag loolu mooy atte ba su ko defee nag sax boroom xam-xam yaa ngi wax waaye ku mokkul fatiha luy atteem ñenn ngi ñaari wax lañ ci wax ñu ne daal su ko manee moom julleem yëpp nay dem di roy yi ñu koy jiite xam nga bu ñu la xasee di la jiite rek yow eh, ci mazhabu Malik moom bu dee julleeg biral la sopp nañ nga jàng nànk bu ju bu dee jullee yoole li yelu la kon sopp nañ nga jàng nànk waaye bu dee julleeg biral la nag moom jàng warul la ndax qiraatul imaami qiraatul ma'muumi su ko defee loolu lañ bëgg ñu ne nag waaw bu fekkee mokkulul fatiha te moom fa muy jullee tamit amul kenn ku ko mën a jiite luy xàtteem ñu ne kon fatiha wàcc na ko waaye nag kabaar su ko defee léegi rukkoo su ko defee jugee ko ci rukkoo ba siggi ba dal dem su jooti julli gu gaaw xam naa lay lay lay julli am ñu ne déedéet fokk tamit mu taxaw tuuti rek distance am koo xam ne ku mokkaloon fatiha moom bu doon jàng taxawaay ba ndax ñu ne fatiha tamit ñu ne buy nekk farata jàng gaa tax kon nag ñu ne su fekkee mënuloo koo jàng mokkalutuloo ko kay kon taxawaay ba xamatul fa yoon kon yow su paree rek kabaaral rek soo mënee dara lu dul fatiha ci alquran ñaari baat ñaari aaya nga jàng ko te dem root dem rukkoo yi waaye daal nga góor góorgóorlu nag daal ba jàng fatiha nag donte da ngaa dem ba nekk mag yéex a tuub tuub nag te mën a goo tamit maanaam del góor góorgóorlu ñi lay sa fatiha nga di ko jàng te julli ya ngay julli ngay royaale ke ñi lay raw ñay ñay ñay jiite di ko defaale feeg ba ngay mokkalee fatiha bu ko defee boo jullee yow kenn dana mën a julli julli gu rafet rafet kon nag àtte yooyu la ci borom xam-xam yi wax boo demee ngi Cheikh Khalil loolu la ci wax su ko defee nag kon ba ca tegu moo tax mu ne nag boo ca bàyyee benn aaya wala lu ko boo ci bàyyee benn aaya ci fatiha da ngay sujud qabla salaam bu xëppee benn aaya julli ga yàqu na wa man fataha ku gàgganti xalaa gayri imaam yi ku dul imaamam batalat yàqu na moom moomu gàgganti salaatuhu julleem nga yéen ñaar bokku leen réseau waajee ngay julli fële yow ngay julli fële sa julleeg bopp joteewu leen dara mu gàgg looy waane ba di ko gàgganti baxi ko moom kay ñamu jiite ñu gàgganti ko wala baxi ko moom bu mu seet na muy def ba mën a matal ak julleem waaye yow nga bëgg a baxi sa julli gee dem di dugg sa julleeg jàmbur ga te bokku leen réseau su boobaa loolu dafay yàq sa julli ga moo tax mu ne walaa yaftaxu bu mu gàgganti ala imaam yi ci ilimaanam sax illa an yantasira ndere mu ma ñëndiku alfatxa gàgg ba aw yufsida ba mu yàq maanaam maanaama sa ilimaan tamit bu ko wan ne ko yaa ngi jiite ku la raw bu ko wan ne ko yaa ngi jiite ku mën a jàng ba tax na xam na ñoo xam ne buy seen ilimaan di xaw taxaw rek ñi gaaw gàgganti ko di wane mën ak jàng déedéet bàyyi ko mu dem ba xeg si ci aaya bi mënta dem mu areeraat ñëw mënta dem bu ko defee nag ba ñaari yoon ba ñett nag nga door di ko gàgganti loolu lañ gën a bëgg waaye bu ko wan sa mën a jàng gi loolu amut solo waman jaala ku wëndeel fikkërahoo xelaatam fii umuri dunya ci mbiram àdduna naqasa day wàññeeku sawaabuhoo yoolam ba waaye walam tabtul du yàqu salaatuhoo julleem ga dañoo bëggoon booy julli nga jël sa xel lépp def ko ci biir julli gi jo maanaam wëndeel ko ci sa biir borom mi nga xam ne moo la sant tamit julli gi waaye nga bañ a jël sa xel mi di ko wëndeel ca soxna ya léeg-léeg nga wëndeel ko ca dépense ba léeg nga wëndeel ko ca marché ba léeg nga wëndeel ko ca koo yoreel xaalis ak ku la yoreel xaalis naam loolu de ku ko def tere terewut nag julli ga moom wér na maa julli ga man dootoo ko jullihaat waaye nag yool ba moom dana wàññeeku suñ la waroon a fay par exemple cent da mën naa am ñi fay la quatre-vingts ka wala ñu fay la maanaam 90 wala sax ñu fay la 60 ça dépend yàlla may fay rek na mu gisee sa julli gi nam ko mën a fayee waaye julli ga moom boo ko julli woon lépp nga xalaat ko ci mbiram àdduna tamit tusubaar jooja bu doon tusubaar mbaa tàkkusaan wàcc na la jërut maanaam nga di ko jullihaat ndax wér na nag ba da nga xam yool kooku moom atteeb yàlla la mooy seet na ko ca neex maanaam mu fayee ko wax nañ ne nag julli ba julli ga jeex te xalaatuloo dara ci mbiram àdduna nekk na loo xam ne lu jafe-jafe-jafe la wax nañ ne saxaaba yi mos nañ leen cee tegal gëléem yu bari ne ku mën a julli ba sa julli jeex te xelaatuloo dara ci mbiram àdduna yaa moom gétt ak gëléem gi ñenn ña benn rakka lañ am xelaat ñenn ña ñaar ñenn ña ñett ñenn ña ñeent Abubakar ma ca gën a nekk jàmbaar ba mu demee bay taaye taaye bu mujj ca la xelaat ba mu paree rek ñu ne ko waaw yow mbaa xelaatoo dara mu ne ak ah, kay bi ma demee bay taaye taaye bu mujj laa xelaat gëléem yi suñ ma ko joxee fan laa leen yeew ndax ñoom duñ fen lu ñu wax rek dëgg la bu doon ñun nag dañuy julli ba pare rek ne xelaatuma dara te fekk maanaam lu ne ci boppam moom xelaat nga ko ba mel ni waaja doon julli kabaar gaaw rek sëlmal rek daa di wax waaja ne ko yow kat weccet bi ma la delloo woon ëpp na ñaari junne bi may julli laa ko xelaat calculer ko ba dis ne gis na maanaam yaa ma war a dellu ñaari junne li ma la jox dafa ëpp xam nga loolu xaw na doy waar bàyyi na wax jooja man dafa a képp ku jañ almasiya aji dox bay na yëddahi ca kanamam menn masalaangoo ko aw sajada wala mu sujoot ala shaqi jabhatihi ci wàllu jëham bi aw ñaari masalaangoog aw sajada wala mu sujjoot ala tayatin ci taxañ-taxañu kaala buy benn aw tayatayni wala ñaari taxañ-taxañu kaala dafa taxañ kaalam gi ci jëham muy benn yoon mu ñëwaat rombale xat ko ca kaw benn yoon booba muy ñaar min imamatihi ci kaalaam ñetti masal yépp fala shay'a dara alayhi di ko war ku fekkee da ngay julli am ku bëgg a jaar ci sa kanam gaaw nga bamax ko kooku yonentu bi def na ko su boobaa kooku yàqu sa julli gi ñaareel booy sujjóot dañoo bëggoon sa digg jëbi ngay jël ne ko ràpp ci suuf si sa bakkan bi tamit ne ràpp ci suuf si yow nag da ngaa xaw a sujjóotee benn côté jëbi loolu tamit ba tey jéggal nañ la ko waaye gënut nag wala nga jël sa kaala gi maanaam takk ko ci sa kaw bopp bi ci sa jëbi sujjóot ca kaw kaala googa noona te fekk benn yoon nga ko ca ah, rombale wala nga rombale ko ca ñaari yoon da jaral di ko sujjóot ca kaw romb ñaari rombalay kaala ya waaye bu xëppee ñaar rek su boobaa day tekki ne sujjóotutoo ndax yaa ngi sujjóot ca kaw yére booba di kaala ga day mujj nekk ab téeñ te su boobaa ci nga sujjóot dootul wérati moo waral benn taxañ taxañ lañ la may mu bëree ba bëri ñaar waaye bu ko xëppee ñett ñeent nga sujjóot ca kawam ab téeñ ci nga mujj sujjóot te su boobaa julli ga dootul wérati bàyyi na wax ja waman wala shay'a déet dara fii xalabatil xay di ko war ci not ak waccu wal ak gàll fi salaati ci julli dafa lekk ba regg lekk lu ëpp rek ne ngay rukkoo rek fa dogal mu gàll wala dem na ma ngay sujjóot rek far yàlla dogal mu waccu waccu moo xam ne moom loocowut ko tayut ko su boobaa loola na muy ñàkk yàqee kooram nga loolu tamit noonu lay ñàkk a yàqee julleem gi moo waral kon képp koo xam ne da nga gàll ci ci ci ci ci ñàkk tey ci noteel wala nga waccu ci noteel su boobaa bu doon koor yàquwut bu doon tamit maanaam euh, bu doon tamit julli yàquwut buy koor nag ci sartaab bi nga gallee ba mu génn dara duggaatut waaye bu duggaatee nag day waral nga fay benn fan euh, mu ngoog bana wax jooja wa sahwul maamomi jama ju maamoom yaxmiluhu dana xeno ko imaamu imaam faw mu ne ha ila an yekkoon rek mu nekk min naqsil faridati ci wàññi farata yow de su fekkee da nga doon julli baxi dara ci wàllu sunna yi demee nii maanaam rabbana wala kalhamdu nga nga baxi ko ay yoon wala allahu akbar nga baxi ko ay yoon wala ba nga baxi ko ba nga toogee waxuloo attaxiyaatu lillahi lu mel ni sunna ya ñu waxoon su boobaa loolu benn boo ca baxi su boobaa imaam moo la koy yanul ndax imaam moo la yóbbuwaale waaye nag su fekkee li nga wàññi farata la lu mel ni rukkoo wala sujjóot yu mel noona su boobaa moom ah imaam du la ko mën a yóbbul de kon fokk da ngay indi loola nuñ koy indee dana la ko wax léegi nag isa isa wa isa saha bu jamajee almaamumu maamoom ah ba tax mu baxi farata aw naasa wala mu gëmmentu ba tax mu baxi farata aw suuxima wala ñi tanjamal ko dafa xat jàkka jaak xat nit ñi roofaloo ba nga xam ne yow sax mënuloo far am foo rukkoo ala rukkoo ca rukkoo ba ba tax na ñett yii moo ko arrivé wala benn arrivé na ko ca ba tax na defut rukkoo ba ak ilimaan mënu koo defandoor ak moom dafa dafa jamaj juum walla dafa gëmmentu wala dañ koo xatal taj tëj ko ba nga xam ne mënul am sax fu mu rukkoo wa huwa ta moom fil xayril ula nekkul ci rakkaa bu njëkk ba ndax bu nekkee ci rakkaa bu njëkk ba doxagoo maamoom kon loolu mi ngi la arrivé ca deuxième rakkaa wala troisième ba wala quatrième ba lii bu la arrivé ba rukkoo fa in tamia su yaakaaree moom maamoom jooju ñàkk koo ngir ak gémmantu wala ngir ak jamaj wala bi maanaa ngir liñ ko ci fii idrakil imaam yi mu yaakaar mën a jot ilimaan xabla rafi yi njëkk imaam di yëkkati mais boppam ba mi ne sajadati ca sujjóot ba saaniyati bu ñaareel ba ah kon rakkaa na gaaw dem rukkoox yi wala xiqahoo mu dem dabi ilimaan suñ la taccee wala nga gëmmantu wala nga jamaj ba bay imaam di rukkoox yow rukkooxoo da ngaa xool rek gis imaam ma nga ca sujjóot ba su la wóoree ni man nga fay rukkoo ba sa yaram dal nga siggi wax sami allahu liman hamida ba sa yaram dal nga jàllale bi ko root dem sujjóot bu njëkk ba sa yaram dal balaa imaam ma siggi ca sujjóotam ñaareelam ba fekk yow nga mën a defi loolu ba fekk ko ca sujjóotam ñaareel ba avant muy siggi kon nag demal defi loolu mu rawee woon la te mooy rukkoo ba jàllar ku dem sujjóoti sujjóot bu njëkk gaaw mën a profité fekk ko ca sujjóotam ñaareel ba balaa moo siggi waaye nag nga ne ko su fekkee man ni ma gisee imaam bi may bàyyi bi ñu ma taccee ba may jot sama bopp wala ba gémmantoo ba may mën a eh, mën a xe wala bi ma jamajee ba may xool ak imaam presque ma ngay bëgg a sigg ca sujjóotam ñaareel ba nu may def mu ne fa in tamiha su fekkee dafa yaakaar maanaam euh, su fekkee wa in lam yattma kon su fekkee yaakaaru ne mën naa dem rukkooxi gaaw dabi ilimaan ca sujootam ñaareel ba balaa siggi nu may def mu ne taraka na bayi rukkoo rukkoo ba wa tabia mu topp imaamuhu imaamam wa qadaa mu fay rakkaatan rakkaa fi mawdiha ca place ba baax baxda salaami imaam yi gannaaw ma ak ilimaan yow kat xam nga ne bala nga fee rukkoox yi bay siggi bay wax sami Allahu liman hamida bay sujjooti rek ilimaan dana siggi ca sujjootab ñaareel ba ci rakkaa boobu loolu arrivé la kon nag bahil rukkoo ba bahil lépp da nga gaaw rek dem sujjooti fekk ilimaan fa mu nekk soo demee nag ba ilimaan sëlmal yow nag nga jug fay rakkaa boobu nga xam ne da nga cee rëccale ab rukkoo su ko defee nga fay ko jàng ca la la ba rawee woon rek bu dee rakkaa bu njëkk la bu ñaareel la kon nga jàng ca fatiha ku saar bu dee julleg gee la nga biral ko ca kaw yow door a toog taaya sëlmal waaye boo paree yow doo sujjoot dara doo fa sujjoot dara ci loolu jéggal nañ la ko imaam moo ko yóbbu yóbbuwaale daanaka léegi nag kon loolu mooy ku ñu raw ci rukkoo ku ñu raw ci rukkoo daal moo xam gémmantoo la ko yóbboo wala dañ laa tacc moo la ko yóbboo wala jamaj moo la ko yóbboo sa dayoob dabi mi ngi xem ci man koo defi laata imaam di siggi ca sujootab ñaareel ba su la wóor loolu mënta ne rek baxi ko te nga dem fekk imaam fa mu ne su ko defee nag léegi saa yu imaam demee ba sëlmal nga jug bi maanaa fay ab rakkaxa boobu ñu rawee wala bu doon rakkaxa bu njëkk nag moom ñi ram ñi raw la ci ñi tacc la wala nga jamaaj wala nga gémmantu ba tax ñi raw la ci rukkoo kenn fayuloo hut la baxi lépp rek dem fekk imaam fa mu nekk soo demee nag ba imaam sëlmal ba pare nga jug fay rakkaxa bële ba bi nga xam ne nii moom lañ la rawee woon ci loolu kon nag loolu mooy saxatte léegi nag mu ngi wax ci buy sujjóot waaye wa in sahabu jamajee ani sujoodi wali sujood aw soxima wala ñi tacc ko tanjamal ko aw naasa wala mu gëmmentu xatta xaama ba jug imaamu imaam ila rakkaatin jëm ci rakka oxra beneen léegi génn nañ bi imaam a ngi ca beneen rakka sa gene na gaaw mën a dem sujooti wa in tamea su yaakaare fi idraakil imaami jot ilimaan qabla xaqdi rukkoo njëkk fasu rukkoo ba ca baneen rakkaxa bi imaam dugg na ko dem defi wa ilaa su fekkee yaakaarut ko tarakahoo na baxi sujjoot booba wa tabiata mu topp imaamu imaam bu julli nga jeexee wax qadaa daamu fay rakkaatan ab rakka oxra beneen ay dan ba tey kon nag su fekkee dañ laa tacci wala nga jamaj wala nga gëmantu ba yow dangaa baxi benn sujjoot ba nga xam ne yow nga toog rek gis ilimaan jug di jàng fatiha ku saar nga xool ko ca kaw muy jàng su la mën nga fee gaaw sujjóot laata imaam di rukkooxaat euh, beneen rakkaa bi bi ci tegu muy troisième bi su fekkee ci deuxième bi la la loolu arrivé woon par exemple balaa dugg ca troisième ba ba koy rukkooxal mën nga fee sujjóot kon gaawal sujjóoti dem gaaw dem dabi ko bokk ca rakkaa ba ta dara du ca war su fekkee ne wóor nga ne bala nga fee sujjóot bay siggi rek imaam moom dana fekk mu rukkoo ba siggi kon yow ci dabe ngay dëkk kon baxil sujjóot ba nga nekkoon te nga dem fekk imaam fa mu nekk nga ànd ci ak moom boo demee ba julli ga jeex nga fay ab rakkaa boobu remplacer ko rakkaa bi la sujjóot bii rawee wala fayee ko rakkaa ba la rukkoo bale ma waxoon rawee sa du sa bu paree doo sujjóot dara kon nag daal boo ko doon tënk ngay wax ne dayoob ku ñu raw ci rukkoo mu ngi xem ci dabe ga balaa imaama mën a siggi ca sujjóotu ñaareel ba waaye ku ñu raw ci sujjóot ñu tàcc la wala nga jamaaj wala nga gëmmentu dayoob dabiga mooy rakkaxaat bi ko méng bala caa imaamaru xaat bay siggi rek fekkee mën nga ko mën ngaa dem defi ko fekki ko ca loola ba sa yaram dal demel nga defi sujjóot ba dem fekk ilimaan ca loola balaa siggi su fekkee wóor na la ne bala nga koo def fekk imaam siggi kon yow ci dabe ngay dëkk bahil loola te nga dem fekk imaam bu paree nga fay ab rakkaa kon yaakaar naa ne loolu daal lañ ci bëggoon a wax ci mu leer waaye bu paree ñu ci déggu rek après ñi mën koo laaj ba mu gën a leeraat moo wax waxay suqadaa fu mu fi fayee rakkaat ab rakka fala sujudu alay sujudu ca war foo fu ñu la taccee wala nga gémmantu wala nga jamaj wala lu la mën di arrivé da nga xaw a absenté sa xel mi ba ñu raw la ci rukkoo wala ñu raw la ci sujjóot ba tax mënoo dabi ndax war na bala ngaa dabi fekk imaam sigg ca lam nekkoon bu dee sujjóot bala dana fekk mu rukkooxi beneen rakkaxa bi bu dee rukkoo la bala ngaa koo defi dana fekk mu siggi ca sujjóotam ñaareel ba dalaa wax ne la baxil la nga doon def nga dem dabi ko bu paree nga fay ab rakkaxa waaye boo fayee rakkaxa nag doo sujjóot mukk maanaam doo ca sujjóote baax da mbaa xabla déedéet ñu ne faw mu ne illa an yekkoon rek mu nekkoon saakan di aji sikk fi rukkoo ci rukkoo ba awi sujjóot di mbaa sujjóot ba su fekkee ne dangaa ngaa sikk ne a ah, man de dëgg la tacc nañ ma wala sax man de xaw naa gémmintu wala man de xaw naa jamaj waaye yaakaar naa nag rukkoo bi moom def naa ko wala déedéet man yaakaar naa sax sujjóot bi sax def naa ko comme sikk xas na ca am rek ba loolu jàpp la su boobaa nag bu imaam sëlmalee ba nga jug di fay abraca kon nag boo paree fokk nga sujjóot ba'da salaam ndax mënoon naa am defoon nga ko te kon yaa ngi koy defaat di ko remplacer ab rakka yokku nga moo waral kon suuf bu bu sikk amul rek boo fayee rakka dara waru ca waaye bu sikk xasee am ci def naam defuma ba tax nga fay ab rakka kooku moom fokk bu paree da nga sujjóot lu ñuy tuddee ba'da salaam ndax sikk gee tax tax mënoon naa am defoon nga ko moo waral boo ko defee kon nag ñu ne la kon sujjóotal ba'da salaam jangee ko ko loolu moom loolu la bana wax ja mi ngay wax di julli ba ci kanam rek am yenti yenti suuf yu la gaar lu mel ni jiit wala jaan moo tax mu ne waman jaatu képp koo xam ne dikkal na ko aqrabun jiit aw xayatun wala jaan fa qatalaha mu ray ko fala shay'a déet dara alayhi di ko war ñu ne faw mu ne ha ilaa an yatulondre ba yàgg la fi'luhu jëf ja aw yastadbira ba muy dëddu alqiblata qibla fa innahu buy loolu kon yàq taxu na dagg julli ga mooy ne danga nga joon julli ba ci kanam rek jiit maanaam ñëw fekk la fi ngay sujjoot wala jaan ñëw feeñ fi ngay sujjootee ak yu mel noona nga nekk nit ku njaxlaf gaaw rek jël aw xet wala jege rek wala yooyu rek gaaw dóor ko ko bu dee jiit nga gaaw maanaam dëgg ko rek mu dee su boobaa dara nekkut ca waaye boo nekkee ko xaw a nekk am yambar naan maa ngay wuti xet ak xaw a nekk fee ray nga xaw a yàgg ba dëddu xibla am ca wala dëddu xibla amut waaye jëf jëf bëri na ba yàgg ba mu ëpp lii bu la xasee arrivé kon julli ga yàqu na demal bi maanaa nga dem julli waaye boo nekkee nit ku njaxlaf koo xam ne lu la arrivé rek mën nga koo gaaw faj ko ca saasa ba kenn du xam daanaka kon loolu dara newut ca waaye bu nekkee nag tabarkalla koo xam ne dafa xaw a yambar lool daal kon nag su boobaa bu paree dana dem dana jàpp na julli ga yàqu na après day dem maanaam mu commencé waat julli ga ca commencement ba bana wax jooja wa man shakk ku sikk ne hal huwa ndax moom fil witri mi ngi ci witar aw fi thaniyati shaf'i wala mi ngi ci ñaareelu rakkaab shafa jaxalaxa na ko def thaniyata shaf'i muy ñaareelu rakkaab shafa bu paree wa sajada mu sujjoot baada salaam gannaaw sëlmal gannaaw si gi nag bu sujjootee ba pare su ma aw tara mu door a jug nag witar da nga doon julli safaag witar toujours mu arrivé ay nit dem rek ba ci kanam nga ne waa man bii ma nekk est ce que mooy witar wala ndax sax moom mooy mu safa kon yow jàppal ne mooy ñaareelu rakkaxab safa soo ko defee muy ñaareel nga rukkoo sujjoot def lépp ba julli ga jeex nga sujjoot fa baada salaam ba pare mooy sujjóot après sëlmal ba pare doora jug nag kabaar indi witar waaye doo xaar ba witar doo di sujjóot ba'da salaam de foofa ngay uh, maanaam sujjóotee ba'da salaam mooy ba safa ga jeexee doora nag jug kabaaral witar kon loolu mooy atteb képp kuy sikk ci ne bii mooy ñaareelu rakkaxa witar wala mooy maanaam mooy witar bi wala bii mooy deuxième rakkaxa safa loolu mooy atte bi naka noonu bu doon da nga ne bii mooy première ci safa wala mooy deuxième def ko rek muy première après nga indi deuxième bu paree nga sujjóot ba'da salaam muy après sëlmal door a jug tamit indi witar loolu ba tey mooy saxaate bana wax ja wa man takallama ko wax bayna shaf'i diggante safa wal witri witar saahiyan di agi jamaj fala shay'a déet dara alayhi di ko war wa in kaana bu nekkee amidan di aji tay ko kuriha sibeef nañ loolu waaye nag wala shay'a déet dara alayhi di ko war dañoo bëggoon ku julli safa buy jeex rek gaawal nga kabaar julli witar saa nga fay dugal genn kaddu bu fa wax dara léegi nag su fekkee da nga faa wax rek ci jamaj su boobaa dara newul te jéggal nañ la ko waaye su fekkee yaa fa wax te fekk yaa ko tay ci diggante safaak witar nga wax fa waxi adduna joo tay su boobaa nag loolu moom def nga loo xam ne lu luñ sib la luñ sib nag fu ñu ko waxee mooy loo xam ne soo ko bàyyi woon moo gën maanaam nga di ko def nag waaye du tax maanaam ñu bindal la ca bàkkaar bàyyi na wax jooja mi ngi wax ak kuñ raw wal masbuqu kuñ raw in adraka bu jotee maal imaami hand ak ilimaan aqala lu gën a néew min rakkahatin ci rakkaha fala yasjudu du sujjóot maahu ànd ak iliman laa qabliyan du sujoot qabla di baadiyan du caakeen muy sujoot sujootu baada fa in sajada bu sujootee maahu ànd ak iliman batalat yàqu na salaatuhu julleem nga ndax yow doxagoo maa moom ku ñëw fekk imaam ci ñeenteelu rakkaa mu rukkoo ba siggi ngay door a ñëw xam nga yow kon fekkee sujoot ya kon yow doxagoo maa moom kon imaam buy sujoot mbiram qabla sa yoon nekku ci jugal yow nga jéem a fay ñeenti rakkaa yem la rawee suy sujoot baada sa yoon nekku ci jugal nga dem fay ñeenti rakka yam la rawee su fekkee nag da ngaa ne man kat comme euh, am na lu ma fekkee muy ñaari sujjóot yu mujj ya euh, maanaam ci rakka bu mujj bi tax nga dem ànd ak moom ci sujjóotu baada maanaam su boobaa kon la nga xamoon ne que néew yàqu na ndax lu tax mu yàqu mooy yàqu gi nag lim lay wàññi mooy kon boo jugaatee da ngay commencer xat julli ga ca liqaam te lii nga amoon moo la mayoon ba yow nga doon jug rek jokk waaye sax dootoo doo naroo woon a naroo woon a liqaamaat waaye nag comme yow fekkee lu matul rakkaa ci dernier rakkaa ba moo la yóbboo ngay dem di sujjóot sujjóotab euh, maanaam baax baxda ànd ak ilimaan wala ngay dem di sujjóot sujjóotab xabla ànd ak ilimaan ci ñàkk a xam wala sax yaa ko tay wala ak réere la ndax réere ak tay tamit ñoo bokk xatte ndax da nga ko waroon a xam dem laajte ji ko su ko defee kon nag loolu day waral bu paree dangay dem sosaat julli ga commencé ci liqaam léegi nag su fekkoon ne defoo ko woon nag li nga am ak néew moo lay xaale ba du jar ngay liqaam waaye du tere nag da nga fay ñeenti rakkaa yu ma sëkk ndax jotu loo dara kon loolu mooy saxate moo tax mu ne wal masbuqu kuñ raw wa in adraka bu jotee maal imaam yi ànd ak lu gën a néew min rakkaatin ci rakkaa duut kon falaa yasjudu bu mu sujoot maa woo ànd ak ilimaan laa qabliyan du caakeen qabla wala ba'diyan du caakeen ba'da léegi nag bu réeree fa in sajada bu sujootee maa woo ànd ak ilimaan batalat yàqu na salaatuhu julleem nga mooy ne lam amoon naka néew loola yàqu nag kon li muy def mooy bu imaam sëlmalee moom na sëlmal te jug commencé haat julli ga ca liqaam waaye nag bu nekkoon ku xam bu imaam di sujjóot xabla ak yooyu yoonam néew ca moom day jug rek jéem a la ko imaam raweexoon muy ñeenti rakkaa yi ndax moom jotagul dara bu jullee ñeenti rakkaa bu jullee ñett tamit jotagul dara bu paree mu mu jug mu fay ñett bu dee jullee ñaar comme suba mu jug fay ñaar xam ne jotagul dara ndax ku jot ci julli lu matut ab rakkaa maanaam yow bokk goo ci julli ga te julli ku ci bëgg a bokk na nga fexe ba rakkaa ba nga fekkee rukkoo ba waaye rakka boobu fekkee rukoo ba rek mooy ba ñu téye seen wóom yi sëgg nga fekkee ko ba ca yaram dal ca yow moom julli googa bokk nga ca yaa ngi ca biir su fekkee ne bu dernière ba nga fekkee yow bu imaam jugee mu julleeg ñeent ñett rek ngay fay su fekkee julleeg ñaar la boo jugee benn rek ngay fay bu dee julleeg ñett la soo jugee ñaari rakka rek ngay fay waaye ñëw ba ngay ñëw ak fekk imaam rukkoo yow nga gaaw ne yaa ngay rukkoo far imaam siggi ne sami Allahu liman hamida léegi yow nga jug ànd ak moom ko continuer mu toog uh, sujjóot nga sujjóot mu sujjóotaan nga sujjóot mu taaya nga taaya kon gi tagoo dara ba tey waaye nag bu fekkee dafa xam sujjóot bu muy sujjóot rek di xablaak yooyu yow jugal rek nga gaaw fay li nga xam ne moom nga moom la la raweexoon muy baada rawatina buy baada nga xam ne da ngay sëlmal ba pare door di ko def dégg nga mu ngoog léegi nag boo jotee dara lay wax nag wa in adraka su fekkee dafa jot rakaatan ab raka kaamilatan mat sëkk li nga jot mën na ab raka te wax naa la ne foo fekkee xëy ko sa yaram dal ca rek yow bokk nga ca rakkaxa booba aw a sara mbaa lu gën a bëri rakkaxa ñu fekkee nga ñaar a sa gada na sujjóot maa woo ànd ak ilimaan xable ko ko jóg xabla ndax xabla avant sëlmala sëlmal amagut wa axara mu yéexe baxda ya ko jóg baxda ndax baxda mooy gannaaw sëlmal te kenn du sëlmal te fekk sa julli jeexagut nu bala ba bu bax de mën na ko yéexe xattaa yu tem ba ta matale salaatoo julleem nga bu paree fa yaskidu mu sugootal ko boppam baax da salaami yi gannaaw bi mu sëlmalee moom ci boppam kon nag soo jotee lu mat ab rakaxa moo xam benn nga jot wala ñaar moo xam jamaj bi imaam di sujjóot fekkee nga ko moo xam fekkee huloo ko dafa la yóbbuwaale comme yow jot nga ab rakkaa rek maa moom nga su boobaa buy fekkee dafay sujjóot xabla sujjóotal ànd ak moom ba paxe bu bu sëlmalee yow bul sëlmal nga door a jug yow fay ñetti yam la rawee woon mbaa ñaar ya yaa xam su fekkee léegi nag baxda la buy sujjóot ba ne asalaamaaleykum rek yow jugal bu ko faalee comme xam lu mat benn rakkaa jugal nga jug fay ñett ya buy julleeg tusubaar mbaa saan mbaa maanaam gexe su paree nag yow ba nga fay ñett ya ba pare nag ba sëlmal ne asalaamaaleykum nga door a root sujóot root sujootaat su ko defee taaya door a sëlmal ndax loolu mooy nekk sa atte ndax baax da mooy après sëlmal te yow war a goo mën a sëlmal te fekk sa julli jeexagut buy xable nag boo gisee nga mën koo defandoor ak moom xable moom avant sëlmal la ndax moom sëlmal xamagu fa moo tax moom mën ngaa sujjóot ànd ak moom bu demee nag ba nee ma ngay wax asalaamaaleykum rek nag yow nga jug yow doo ca waxante asalaamaaleykum jug yow dem fay la nga xam ne moom la la rawee xoon comme fekkee nga dara ca julleeg imaam nga ba xam ca lu mat ab rakaa su ko defee moo xam jamaaj bi fekk na la fa moo xam fekkul la fa kooku sa yoon new ji moom moom ni nga xamee ne yow boo xamee jamaaj noonu la koy xenoo moom tamit boo xamee jamaaj noonu la yób noonu la yóbbu xaale nga war koo defandoor ak moom buy xabla su fekkee baxda la nga baxi ba fay yow defal ko sa bopp kon loolu mooy atte ba léegi nag fa in sajada bu sujootee maxal imaam xànd ak ilimaan amidan fekk moo ko tay batalat yàqu na salaatoo julleem nga jot nga ab rakaa wala ñaar sa imaam di sujjóot xabla yow sa su imaam di sujjóot da nga dem kon ànd ak moom ca ba'da ja ku sa julli jeexagut looy sëlmal yaa ko tay wala da nga koo réere sa julli ga yàqu na su fekkoon nag moom tayuloo ko dana la wax jama fekkoon ne ngaa jum dana la wax jamaj ba dana la wax atte ba wa in kaana bu nekkee saa yéen di ak i jamaj tax nga sujjóot ak moom ba'da waaye da nga koo fàtte sa geda mën ngaa sujjóot ba'da salaam bu paree ngay nga xam ne yokk nga nag sujjóot lu ñu tuddee ba'da salaam ndax sëlmal nga te sa julli jeexagut waaye su fekkee ne yow yaa ko tay sa julli gi yàqu ndax yaa ngi sëlmal di di julli gi te moom jeexagut su fekkee da nga koo réere ba tey sa julli gi yàqu ndax diina jël lu lañ ko war a xam dañ ko war a laajte li tax réere mën ta xam buñ ne ñëpp mënuñoo jàng ñu ne waaw dañ ne ku mën ta jàng day dem laajte ji fas alu in kuntum la ta'lamun waaye mënoo wax ne man mënumaa jàng mënumaa laajte te li ngay doxal ci sa mbiram àdduna bala nga caa dugg dara loo xamul dem laajte ji ko boo ne dangay dem na yaa ngi ñaani visa ne man commerçant laa da nga laaj bi maanaam ambassade ba yenn këyit lañ lay laaj nga dem jël ko commencé seet maanaam formalité yi nañ koy defaree waaye doo xëy rek dem ñaani diine tamit bala nga cee dugg ci dara da war a fexe nga dem laajte ji ko su fekkee jànguloo ko loolu sax lax dari waxoon na la ko ca commencement wu téere ba baxi na wax jooja wa isa sahabu jamaje almasbuqu kuñ raw baax baxda salaami imaam yi gannaaw sëlmal ak ilimaan ah fa huwa moom kal musalli ak aji julli wax dafa moom kenn ñoo xam xatte imaam jeexal na jeexa ba sëlmal yow xamoon nga benn rakka wala ñaar imaam sëlmal ngay jug di fay nag la imaam raweexoon yàlla dogal nga yokku ca julli ga wala nga wàññi ca wala nga boole ca yokk ak wàññi kooku sa yëfi bopp la soo ca boolee yokk ak wàññi ca ñetti rakkaa yi wala benn bala ba ngay fay su gootal maanaam xabla salaat su fekkee da nga wàññi yaa xam su gootal xabla su fekkee da nga caa yokk sugutal baxda waaye imaam moom dut la ko xenool imaam moom lam la manoon a xenul mooy li nga xam ne da ko koo roy ci moom ba nga xam ne yaa ngay julli ca moom boo ko àndalee koog moom waaye li nga xam ne bi ngay jug di ko fayal sa bopp la la arrivé yoonu ilimaan nekkagut ci yow maanaam branché wutuloo ci imaam débranché nañ la ba na wax jooja wa tara taba su fekkee dafa toftaloo alal masbuqi ci kuñ raw baxdi yoon ko jug baxda min jihaati imaam yi mu jëlee ko ci wàllu ilimaanam wa qabli yoon ko jug qabla min jihaati nafsi mu jëlee ko ci wàllu boppam aji saawoo doy na ko xable yi ko ju xabla yow bi ngay ànd ak ilimaan ilimaan amoon na baada bu mu waroon a sujjóot moo xam yow fekkee nga la waral xew-xew ba moo xam fekkeewuloo ko te wax naa la comme xam nga ab rakkaxare bu koy imaam di sujjóot jugal yow fay boo paree door ko sujjóotal sa bopp yow nag bi ngay jug di fay tamit ndeke yow tamit wàññi arrivé na la ndax xam nga ñaari rakka waroon a toog nga fàtte ko jug wala sax sa deuxième rakka ba fàtte nga ci aw saar wala sax baxi nga lu man ñetti kàbbaar mbaa ñeent wala nga baxi sax lu mel ni samihallahu liman hamidaak yu mel noonu wala nga baxi bàyyi sax lu mel ni taaya ba kon yow dafa mel ni am nga ak wàññanti goo xam ne yow la concerné yow kenn bi ngay mottali am yokk goo xam ne ca ilimaan nga ko jëlee woon ilimaan ma ko amoon moom kenn yóbbuwaale la ca su boobaa nag wa boo demee boo demee nag ba julli ga yow jeex maanaam mën ngaa sujjóot xabla salaam mooy avant ngay sëlmal ci ngay sujjóot mu yokk wàññi la rek nga sujjoot xabla rek bu ko defee mu mu mu mën a mat sëkk loolu rek nga koy ko fayee yow daa xam ne lu la war ci ilimaan xam lu la war ci sa bopp lële baxda la lii xabla la kon booleel yëpp kay sujjoot ko xabla rek ndax jàngoon nga ne wa man naqasa wa saada sa geda xabla salaam kon loolu mooy saxatte moo tax mu ne bàyyi na loola wa man nasiya ku fàtte rukoo a rukoo wa tazakkarahu mu fàttaliku ko fi sujjoot ci waxtu wa muy sujjoot rajaana dellu qaa'iman di aji taxaw wa yustahabu soppeef nañ la woo ñeel ko an yu'ida mu baamu shay an dara minal qiraati ci jàng ya summa yarka'u topp mu door a rukkoo bu paree bu julli ga jeexee wa sajada mu sujjoot ba'da salaami gannaaw sëlmal yow kat da ngaa jàng fatiha saar ca bu njëkk ba wala ñaareel ba wala nga jàng fatiha ca rakkaxa bu ñetteel ba ñeenteel ba war a rukkoo nga fàtte ko rek root sujjoot léeg-léeg mu arrivé nit nga dem moo xam sujjoot bu njëkk ba nga nekk wala bu ñaareel ba sa xel door a dañ ne yee mankat kat ndeke sama rakkaa bi sax rukkoo aguluma ko di kon bahil rukkoo ba baxil kon sujjóot ba nga jug taxaw soo jógee bëgg nañ nga jàngaat tuuti ci saar bul jàngaat fatiha waaye jàngal dara ci aw saar rek donte la ñetti baat ñeent la nga door a rukkoo ndax dañuy bëgg rukkoo nekk ci gannaaw jàng soo rukkooxee ba pare nga siggi ne sami Allahu liman hamida ba sa cër yi dal nga dem nag root sujjóot toog sujjóotaat rakkaa ba moom doora a nga continuer sa julli ba sa julli gi jeex bu julli ga jeexee nag nga sujjóot ba'da salaam ndax maanaam yokku nga ndax boo ko seetee maanaam sujjóot bi def nga ko lu mat ñaari yoon def nga kon lu mat ñetti yoon ndax yaa ngi woon ci ab sujjóot boobu valable toon taxoon nga ba ko demoon rukkoo yi daal di ñëw sujjóotaat su ko defee nag loolu moo waral ngay sujjóot ba'da salaam ndax da ngaa yokku bahina wax ja wa man nasiya ku fàtte sa sagedatan sujjóot wa tazakkaraha mu fàttaliku ko ba'da qiyaami gannaaw ba mu taxawee ba taxaw la ko door a fàttaliku moo xam jàng na faatiha wala jàngagut moo xam fatiha ga jeex na wala jeexagut moo xam saar wa jeex na wala jeexut waaye daal rukkoo xaatagut rajaxana dellu jaali santi aji toogi mu dem toogi wasage daxaa mu sujjóot sujjóot ba mu bàyyi woon ah ñu ne faw foog mu toog ñu ne toog mënta ñàkk mu ne ah kay ah ila an yekkoon mu nekkoon xat jëla sa doon toog xablal xiyaam yi njëkk taxaw ba kon falaa yoxe du baamu sujjóota juloo sa toogaay ba yow kat sa rakkaa bu njëkk dangaa rukkoo sujjóot benn yoon da nga sujjóotee benn yoon rek jug gaaw taxaw toogoo fa te ku ne xam ne sujjóot ñaari yoon la ba nga sujjóotee benn yoon rek jug taxaw commencé jàng fatiha moo xam jeex na wala jeexagut wala commencé nga ko moo xam commencé goo ko moo xam jeex na wala saar wa jeex na waaye daal en tout cas daal rukkoo agoo sa deuxième rakkaxa ba rukkoo agoo sa xel daj na yee man dekee rakkaxa bi ma jugee sax di benn sujjóot laa ko def ba li nga doon def lépp da nga dem toog dangay dem rek toog carrément ndax toog boobu da nga ko bàyyi woon te faratalaat da ngaa war a toog sa cëri dal nga toog nag ba sa cëri dal nag nga door a dem nag sujjóot sujjóotu ñaareel ba su sujjóotu ñaareel ba jeexee ba nga xam ne pare na nga door a jug nag taxaw dem maanaam jàngihaat fatiha jàngaat saar continuer julli ga bu julli ga jeexee nga sujjóot ba'da salaam kon nag loolu mooy atte ba su fekkee ne nag yow nag toogoon nga maanaam dangaa sujjóotoon ba pare toog ba sa ca ci cër yi dal nga jug waaye sonnoo sujjóot sujjóotu ñaareel kon nag boo ko fàttalikoo fekk dugg nga ci deuxième rakka ba waaye rukkoo xaatagoo sa xel daj ko baxi li nga doon def ta root rek dem sujjóoti ko doo fa toogaa ndax toogoon nga ba pare loolu moo tax mu wax loolu baxi na loola wa man nafsee ku fàtte sa gitane ñaari sujjóot xara na root saa dan di aggi sujjóot su fekkee na ngaa rukkoo rek au lieu nga waroon dem root sujjóot toog sujjóotaat yow sax sujjóot far defoo ko ngaa rukkoo rek far jug taxawaat commencé jàngaat fatiha mu jeex nga commencé xaw saar waaye yàlla dogal na rukkoo xagoo ca deuxième rakkaxa ba sa xel daj ne man ndeke sama premier rakkaxa bi ma génn sax bi ñaari sujjóot dama ko cee bàyyi kon nag baxil jàng yi nga nekkoon ak taxawaay ba nga nekkoon te nga dem root directement dem sujjóoti ngay sujjóoti rek doo fa toog de ndax sujjóotab toog yi dem di sujjóoti toog xamut foofa toog kay fi mu xam mi ngi xam ci diggante ñaari sujjóot yi moo waral comme ñaari sujjóot nga baxi soo ko fàttali ko fekk deuxième rakkaxa ba fasoogul rek baxil li nga doon def rek nga dem directement dem sujjóoti jërul nga fay toog moo tax mu ne walam yegil si bu mu fa toog ndax sujooti foofu toog xamu fa su paree na wayees gi du mu sujoot fii jamee saalika ci àtt yi ma wax la yépp baxda salaam yi gannaaw sëlma ndax dafa yokk bàyyi na wax ja wa in tasakkara bu fàttalikoo nag sujoot a sujoot ba baxda raf'i ra'sihi gannaaw bi mu yëkkatee boppam ba mi ne rakkaxate ca rakkaxalati ba nga xam ne taliha méng na ko ah demaa fàtte nga sujoot nga dema dem ba dugg ca beneen rakkaa ba ba nga xam ne tey bi nga koy fàttalikoog si yëkkati nga sa bopp bi ci rukkoo wala nga yëkkati sa bopp bi ci sujjóot ah kon nag yàqu na tamaada da nga continue nag continue ala salaati ci julleem nga walam yarjax bu mu dellu xat di ko defar yi wa alga na neenal rakkaata sëf wi rakkaab jamaj ba wa zaada mu dolli rakkaatan ab rakkaa fi mawdiha ca barab ba baa ni yan muy aji jokkoo ko bële bu paree wa sagada mu sujjóot xabla mi njëkk sëlmal yow nag su fekkee da ngaa bàyyi woon sa premier rakkaa ci misaal da bàyyi woon ab sujjóot wala sax nga bàyyi ca ñaari sujjóot dema dem ba ca deuxième rakkaa ba jàng fatiha saar ba rukkoo ba pare ba sa cër ya dal nga siggi sa xel door a daj ne man kat ndeke sama rakkaa bu njëkk sujjóot sax defuma ko ci ah su boobaa nag loolu bu la arrivé premier rakkaa ba yàqu na mëntuñ koo defarati su boobaa nag defal ne sa deuxième bi mooy sa première soo comme mooy sa première nag maanaam jàng ca fatiha ku saar su ko defee nga jugaat jàngaat fatiha ku saar su ko defee nag nga toog tamit taaya fa door a jug indihaat yeneen ñaar jàng ca fatiha rek su fekkee gexe la wala muy tusubaar wala muy wala muy maanaam takkusaan su julli nga jeexee nga su jóot li ñuy tuddee maanaam xabla salaam ndax boole nga yokk ak wàññi kon loolu mooy atte ba kon daal képp ku baxi ponk ci abrakaxa fatiha la wala rukkoo la wala sujjóot la feek rakkaxa bi tegu ci moom rukkoo xaata guloo ko man ngaa baxi li nga doon def nga dem defari loola soo paree def li nga defaatoon continuer su paree julli ga dana valable waaye su julli nga jeexee baax de salaam ngay sujjoot waaye képp ku baxi ponk ci rakkaa moo xam rukkoo la moo xam sujjoot la moo xam fatiha la te bi nga koy fàttalikoo rakkaa bi ci tegu xas nga téye sa woom yi ba siggi su boobaa nag moom rakkaa bi nga fàtte woon ponk booba di fatiha wala sujjoot ba wala rukkoo ba yàqu na jàppal ne kon bii maanaam bu doon booba mooy benneel jàppal ne bu ñaareel bii moo mujj soppeeku benneel su fekkee booba moo doon ñaareel jàppal ne bu ñetteel bii moo soppeeku ñaareel su julli ga jeexee nga indiwaat beneen rakkaa muy juróomeel jangee ko bu yàqu bu damm booba nga xam ne dañ caa bàyyi woon ab ponk te mënuñ koo dabaatal ndax rakkaa méng doxaat na ca digg ba su paree julli ga jeex nag nga sujjóot xabla salaam ndax dangaa boole yokk ak wàññi day na wax jooja léegi nag wa in kaanat bu nekkee minal uula yey ni bokk ci ñaari rakkaa yu njëkk ya wa tazakkara mu fàttaliku ko baxda xaq di saalisati gannaaw fasu ñetteel ba loolu masalaam boppam la waaye dafa xasaf wax ji ca tegu yépp yow sa rakkaa bu njëkk ci nga baxi rukkoo wala sa rakkaa bu njëkk ci nga baxi ab sujjóot ci misaal nga dem a dem ba sa bu ñaareel nga dem a dem ba sa bu ñetteel ba fasu bu ñetteel ba bu ñu ne fasu na nag mooy ne maanaam xal nga ko ba sa cër ya dal ca ba nga siggi sa xel door di ko daj lu may wax siggi yëpp maa ngi sa sàmmanteeg masalaay ibnu Qaasim moom dafay wax ne dafa am foo xam ne euh, fokk nga siggi rakkaxa door di ko fasoo donte leen ñu bëri ci fuqaha yi dañ ne boo xasee rukkoo rek ba sa cër yi dal rek rakkaxa ba fasu na waaye damay sàmmanteeg ñaari wax yëpp su ko defee na yow sa rakkaxa bu njëkk da nga caa baxi ab sujjóot wala nga baxi ca ab dema fàtte ko fàtte ko ba dugg ca bu ñetteel ba gannaaw ba nga rukkooxee ba sa cër ya dal wala nga rukkoox ba siggi sa xel door di daj ne sama ñaari rakkaa yële njiitu woon am na benn boo xam ne baxi naa ca rukkoo wala sujjóot wala fatiha ah kon nag su boobaa jàppal ne ñaar ya benn ba ba benn ba loola arrivé yàqu na su fekkee ca bu njëkk ba la jàppal ne bu ñaareel bi mooy sa bu njëkk kon nag sa bu ñetteel bii xas-fasu jàppal ne mooy sa ñaareel comme mooy sa ñaareel nag te waroon nga caa jàng fatiha ku saar te yow fatiha rek nga ca jàng ndax dangaa foogoon ne ñaar yëpp baax nañ waaye gannaaw ba nga ca jàngee fatiha rek ba rukkoo la sa door a sa xel door dañ ne ndeke man sama ñaar yi am na bu ci yàqu di kon nag li nga mën a dabaatal mooy toogaay ba soo siggee ba ne sami allahu liman hamida ba root sujjóot bul fàttee toog foofa taaya donte le bi ko génn toogoon nga ci waaye toog ba ba valable toon kon nag sa bu ñetteel bii ci nga war a toog nag toog dëgg-dëggal taaya ca ndax jàppal ne moom ci sa boppam mooy sa ñaareel comme nag mooy sa ñaareel su ko defee nga toog fa taaya su julli ga soo soo soo ca baxee ko nga jug jàngaat fatiha rek jugaat jàngaat fatiha rek bu dee jullee ñeenti rakkaa la su ko defee nag bu julli ga jeexee nga sujjóot xabla salaam ndax boole nga yokk ak wàññi yokk nga juróomeeli rakkaxa boo jangee rakkaxa damu damu ba waaye wàññi nga sa ñetteelu rakkaxa bi nekk di ñaareel pire te fekk muy ñetteel ci yëngatu yow fatiha rek nga ca jàng jàppoo ne mooy ñetteel ba waaye bi nga téye sa wóom yi nga door a xam ne ndeke sama ñaareel benn yàqu kon bii ndeke kon di ñetteel mooy yow nag fatiha rek nga ci jàng jàngoo ca saar kon nag su boobaa looloo waral nga wàññi kon boole nga yokk ak wàññi moo waral xabla salaam ngay sujjóot kon nag képp ku sa ñaar yi benn yàqu ca te bi nga koy fàttalikoo sa bu ñetteel bi troisième bi fasu na su boobaa bul fàttee toog ca bu ñetteel boobu di ñaareel ndax benn yàqu moo waral muy ñaareel soo demee nag nga indihaat yeneen ñaar bu julli ñeenti rakka bu julli nga jeexee nga sujjóot xabla salaam su ko defee ndax danga boole yokk ak wàññi moo tax mu ne euh, wal wala sax wa ba'da salaam yi loolu tamit masalaam boppam la wa ba'da salaam yi da dem a dem ba sëlmal ba nga sëlmalee ba pare rek ci saasi sa xel daj ne yé man sama ñaari rakkaa yu njëkk yële am na ci boo xam ne maanaam dama cee fàtte sujjóot moo xam ñaari sujjóot la wala benn wala dama caa fàtte rukkoo wala dama caa fàtte faatiha nga dem rek ba sëlmal rek sa xel daj ko passé gut jugal gaaw nga kàbbaar soo kàbbaaree nag léegi nga jug jàng fatiha ku saar su ko defee ndax moom nga moo la rawoon fële soo jàngee fatiha ku saar nga rukkoo sujjóot nag waaye fii nag moom bu boobaa ba'da salaam ngay sujjóot ndax da yokk yokku rek moo am foofa kon dangaa dem ba sëlmal sa xel door koo daj jugal nga dem jàngi fatiha ku saar su ko defee ne jangee ko maanaam bu damm ba su julli nga jeexee nga sujjóot ba'da salaam kon nag atte baa wa in lam yàq wa in lam tàkkun su fekkee nag nekkut minal uula yéy ni ca ñaar yu njëkk ya nekkul ca ñaar yu njëkk ya masalaam boppam la bu nekkul ca ñaar yu njëkk ya kon ca ba la nekk wala mu nekk ca quatrième ba dangaa dem ba dugg ci quatrième sa xel daj ne man sama troisième bi ma génn bàyyi naa ci ab rukkoo wala bàyyi naa ci ab sujoot wala bàyyi naa ci sax faatixa ga jànguma ko kon nag jàppal ne sa quatrième bi mooy sa troisième su ko defee nag comme mooy troisième bu paree dangay ngay indihaat beneen rakkaa ngir maanaam man koo jangee pour mën a voilà balal julli gi mën a wér fii nag tamit bu jeexee nga sujoot fi ba'da salaam ba'da yokk rek moo fa am aw kaanat mu nekk min huma ca ñoom ñaar ca ñaari rakka yu njëkk yàlla bokk buy loolu wax na la atte ba waaye wata waaye nag lim xuuteeg fii wata sakkara da nga ko fàttaliku xabla xaq di saalisati njëkk ñetteel ba di fasu nga ko fàtte xam nga fële ca ñaar yàlla bokkoon waaye bi nga koy fàttalikoo ñetteel ba fasu xoon na waaye fii bi nga koy fàttalikoo ñetteel bi fasoogut comme na ñetteel bi fasoogut yaa nga ca taxawaay ba jàng nga faatiha rek sa xel daj na yé man sama ñaari rakka yu njëkk yi ndeke benn yàqu na ki ndax dafa bu ma ci bàyyi sujjóot wala rukkoo kon jàppal ne bu ñetteel bii mooy sa ñaareel kon nag li ànd suurata naka saar wa wal juluu sa toogaay ba lam yafuuta faataguñ comme que ñetteel bi fa fasoogut mooy rukkoo xaguloo ko waaye waaye sa ñetteel boobu bu ca bu ca fàttee jàng saar gannaaw ba faatiha ja jeexee ndax mooy sa ñaareel li ko mooy li tax ñaaree benn moo ci yàqu waaye waaye sa boobu ba naa boo ci boo ko boo ko jàngalee fatiha ku saar ba rukkooxal ko su jootal ko waaye waaye bu fa fàttee toog ndax toogaay ba passé gut mooy sa moom la su ko defee nag nga indi ra sa toogaay ba bu julli nga jeexee nga baax de salaam ndax da ngaa yokk kon nag atte baa ngoog moo tax nag masala moom lay wax ne aw kaanat wala mu nekk minhuma ci ñoom ñaar sa ñaar yu njëkk yee benn moo ci yàqu wata sa karamu fàttaliku qabla aqdi saalisati njëkk ñetteel ba di fasu ci la ko fàttaliku ah kon kay faatagut li ana suruta naka saar wa ñu ne ah wala juloo sax toogaay ba lam yafuutaa ñoom ñaar faataguñ lii mooy masalaam lam yafuutaa ñaareel bu nit jàngee laxdari rek da ngay ñëw ne ko ndax xam nga lan mooy lam yafuuta fekk sax ndeke jafewut nit ñee ko jàpp di ko jafeel ak jafeel ba mel ni lu jafe rek kon loolu rek mooy xatte ba bana wax jooja wa man sallama ku mal shaakan di aj sikk fii kamaali salaat yi ci mat ak julleem bata la yàqu na salaatoo julleem nga sama julli gi mën naa matut man naa matut ba ne assalaamu aleykum julli nga yàqu na jugal nga dem jullu jaat bana wax ja wa sëhu jamaj si salaatil qadaay ki julleeg fay ka sëhu yi mook jamaj fii salaatil adaay ki julleeg jox ñoo xem julleeg tusubaar ga la faatoon démb nga di ko fay tay jamacca moo julleeg tusubaar gi teew tay nga di ko julli jamacca ñoo xem soo yokkee sujjóotal baxda boo wàññee sujjóotal xabla boo boolee yokk ak wàññi sujjóotal xabla ñoo xem xatte kese bu dee farata la kenn mënu koo jàng ci sujjóot seetal rakkaa ba su fekkee ba ko tegu méng na sànni ko remplacer ko beneen su fekkee bi ko tegu méngoogut baxi ko ta nga de baxil bi nga nekk nii ta nga dem defari ko jeex na loolu rek la léegi nag wa sëxu jamaj fi naafilati ci naafila ka sëxu yi mook jamaj fil farda ci farata ñoo xem jamaj ci farata ak jamaj ci naafila ñoo xem xatte ñu ne faw mu ne ah illa fi sitti masaila lu juróom-benni masala juróom-benni masala rek la ñu wuutee juróom-benni masala yana ba ki njëkk fatiha mooy ku jamaj ci naafila ci jàng fàtte fatiha wa suurati wala mu fàtte ca saar wa sirri wala mu fàtte ca yeelu wal jëhri wala mu fàtte ca biral wa ziyaadati rakaatin wala mu dolli ca ab rakaa wa nisyaani baadil arkaani mbaa mu fàtte lenn ca ponk ya lu mel ni rukkoo mbaa sujjóot mbaa fatiha intaala bu yàggee léegi na mu commencé détail juróom benn yii de ku ci jamaj ci naafila du bokk boo ci jamajee ca farata léegi na commencé na ko détail mu koy détail nag ne fa man nasiya ku fàtte fatiha fatihata fatiha fi naafilati ci naafila bu ko defee wata sa mu fàttaliku ko baada rukkooy gannaaw ba mu rukkooxee ba pare la door a fàttaliku ne sama naafila gii kat man jànguma ci fatiha ah tamaa daa na continuer bu julli ga jeexee wa sajada mu sujjoon xabla salaami njëkk sëlmal xam ngeen ne la wutee nag farata farata xam nga ne ku ci bàyyi fatiha wax dëgg yàlla sujjoon mënu koo jàng moo tax mu ne bi xilaafi fari la wutee nag farata bu doon farata fa innahu naka bu doon farata yul xii day neenal tilka rakkaata boobale rakkaa rakkaa boobu lay neenal bu ko defee nag wa yasiru mu dolli uxra beneen rakka wa yatamada mu continuer wa yakunu na nekk sujjóodoo sujjóodam ba kama zakarna comme nañ ko jàngatee woon fi taariki sujjóod ci ku baxi te loolu mooy boo baxee ab sujjóod ba nga ne dabaatal ko mënta nekkati ba nga sànni rakka ba ba indil ko ab rakka la mu ngir jangee ko ko su boobaa yaa ngi sujjóod li ñuy tuddee baax ba'da salaam bu julli nga jeexee nga sujjóod ba'da salaam kon nag gis nga ko jamaj foofu du beer na kon naafila sa rakka bu njëkk nga jàng fatiha ku saar deuxième ba ñëw nga fàtte fatiha ja wala sa ñoom ñaar ñëpp jàngoo ca dara nga tëb rek dem rukkoo yi su boobaa kon da ngay sujjoot xabla salaam ndax da ngaa wàññi waaye nag bu doon farata de moom raka booba fokk moom ngay sànni su fekkee bi ko tegu bi ko bi ko méng rukkooxal nga ko su fekkee bi ko méng rukkooxala guloo ko nga baxi li nga doon def dem jàngi fatiha ja dem defaraji ko mu ngoog moo tax mu ne kon loolu mooy atte ba wa man nasiya ku fàtte suurata saar awil jëhëra wala biral awil sira wala yeelu fi naafilati ci naafila wata sakkara mu fàttaliku ko baax da rukkooy gannaaw ba mu rukkooxee tamaada na continuer e wala su de suñu xal di ko war julleeg naafila nga caa fàttee jàng saar wala nga waroon caa yeelu de muy julleeg guddi xam nga dañ ko war a biral yow nga far yeelu ca wala muy naafilaak bëccëg yi naafilaak bëccëg foo ko fekk bu xamul xutba borom dañu bëgg mu yeelu ko naafila goo digg ñu koy def bëccëg rek fa am xutba julleeg korite yi muy tëbaskeeg korite li mu xam xutbaa tax ñu koy jàng ca kaw na na mu ngoog waaye goo ki gis maanaam mooy julleeg bëccëg di naafila rek dañ koy jàng ndànk waaye boo xamee xutba rek dañ koy jàng ca kaw yow nag naafila bëccëg la xamul xutba ñu waroon koo jàng ndànk nga dem jàng ko ca kaw naafilaay guddi moom dañuy bëgg nga koy jàng ca kaw yow far nga dem jàng ko ndànk yow na fàtte nga ko ba fa xas ko sëgg nga ba pare tamaada day continuer bu pare wala sujjóoda alayhi sujjóot du ca war xam nga ne loolu bi xilaafawut nag farata xam nga ne bu doon farata nga fàtte aw saar ci rakkaxa bu njëkk baa bu ñaareel demal nga sujooti xabla salaam wàññi nga bu doon farata demee ni timis mbaa gexe nga war koo jàng ca kaw dem yeelu ko jàng ko nànk wàññi nga demal nga sujooti xabla salaam muy avant sëlmal su doon farata muy tàkku muy muy tusubaar wala maanaam euh, wala wala wala maanaam tusubaar wala tàkkusaan nga dem jàng ko ca kaw te ñu war koo jàng nànk yokku nga su boobaa kon demal nga sujooti ba'da salaam waaye lii lépp bu la arrivé ci naafila doo ko sujootal dara jéggal nañ la ko kon loolu wutee ba ca tegu man xaama ku jug ilaa saalisatin jëm ci ñetteelu rakka fi naafila ci naafila fa inta sakkara bu ko fàttalikoo xabla rukkoo ay njëkk muy rukkoo rajaa na dellu wa wasagada mu baax ba'da salaami gannaaw sëlmal léegi dégg nga su fekkee maanaam naafila la xam nga naafila dañuy bëgg par ñaari rakka sëlmal yow nga xam ñaari war a sëlmal fàtte ko jug taxaw commencé fatiha ku saar waaye avant ngay rukkoo la ko sa xel daj bàyyi lépp nga toog soo toogee nag daal di toog taaya sëlmal su ko defee nga sujjóot ñaari sujjóot muy baax de salaam kon loolu mooy atte ba xam ngeen loolu xuute naa farata de bu doon farata moom fu mu ko fàttalikoo lam ne lay bàyyi léegi nag wa in xaqada bu fasoo saalisata ñetteel ba bi ngay koy fàttalikoog yow ñetteel ba fasu na tamaa daana continuer dootoo mën a toogati da ngay continuer indi ñeenteel waaye nag boo indee ñeenteel su ko defee wasaada mu dooli rabi xata ñeenteel bu julli ga jeexee wasa ga dama xab la salaam lu tax dafa boole yokk ak wàññi yokk na ñaari rakka la ñaari rakka sëlmal la te moom def na ko ñeenti rakka waaye wàññi na tamit taaya ba nekkoon ci digg ba waroon faa sëlmal moo waral kon nag la ñaari rakka sëlmal la yow su fekkee da ngaa xam ñaari rakka wara a sëlmal nga fàtte ko ba dugg ca troisième ba su fekkee bi nga koy fàttaliku rukkoo xagoo toogal nga dem taaya sëlmal bu paree nga sujjóot ba'da salaam muy après sëlmal su fekkee bi nga koy fàttalikoo nag rukkoo nga ba pare ba sa cër ya dal nga door di ko fàttaliku ah continuer du ko defee indi troisième bi bu matee nga indi quatrième bi su paree nga taaya su ko defee su jóot avant ngay sëlmal muy xabla salaam xam nga loolu wuute naa farata moo tax mu ne bi classe fadl wuute naa farata fa bu doon farata yarji'u day dellu mata sakkar saa yu ko fàttali ko bu ko defee wees gi du mu sujjóot ba'da salaam bu doon farata noonu lay def bu paree mu sujjóot ba'da salaam xam ne dafa yokk bàyyi na wax ja wa man na nasiya ku fàtte rukkunan ponk buñ ne ponk nag mooy farata demee ni rukkoo wala sujjóot ak ya ca aju mina naafila ci naafila moo tax mu ne ka rukkoo yi ni ki rukkoo awi sujjóot yi wala sujjóot walam yata sakkarta fàttaliku wut ko xataa sallama ba mu sëlmal wa taalata fekk yàggara fala iadata alayhi déet baa mu di ca war loolu nag bi xilaafil fa dahutti naag farata fa innahu bu doon farata yu'iduha dana baa mu ko abadan faw naafila boo ca bàyyeeru ponk muy rukkoo wala sujjóot te bi ko demee ba fàtt bi nga ko fàttee yàgg na nga dem ba sëlmal lu yàgg sa xel door koo daj doo ko baamuwaat ndax naafila amul waxtu kenn du ko baamu xaat xamul waxtu wuñ koy baamu su boobaa nag kon yow maanaam euh, boo bëggee naafila naafila xaatal waaye doo wax ne may dem fay naafila gi ma yàqule déedéet su ko defee nag kon wuti nag farata bu doon farata nag nga baxi ci rukkoo wala sujjóot nga dem a dem ba julli ga jeex lu yàgg sa xel door koo daj ah julli ga yàqu na demal nga baamu jihaat tusubaar ja bu dee tusubaar la mbaa tàkkusaan bu dee naafila nag moom doo ca baamu xaat dara ndax xamul waxtu bàyyi na wax ja wa man xataxa ku dog naafila te naafila xamidan fekk moo ko tay aw taraka mbaa mu baxi min ha ci naafila tan ab rakaxa aw sajadatan mbaa benn sujjóot xamidan te fekk moo ko tay aadaha naka baa mu abadan faw naafila boo ci baxee dara yaa tay baxi ko ndax lu la warutoon boo xasee dugg ca dafa mujj soppeeku ci yow farata moo waral boo ca baxee abru koo wala sujjóot te fekk yaa ko tay carrément boo paree da ngay dem nga naafila jihaat far force soo ko ba tax nga bàyyi ca loola te bi nga koy fàttali maanaam nga nga sëlmal ba sa pare sa xel door di ko daj ba tey baax na naafile ga baax na ndax kenn du ko baa mu xat amul waxtu kenn du ko baa mu xat jeex na loolu na xuti nag farata bu doon farata moom moom loo ca baxi tayoo ko yaa ko tay ba ba ba ba sëlmal sa xel door di ko daj muy rukkoo mbaa sujjóot te xaw naa yàgg julli ga yàqu na demal maanaam nga dem julli jihaat su fekkee ngaa sëlmal bees sa xel door dañ ne fàtti naa ab rukkoo mbaa sujjóot jugal nga kabaar bu ko defee léegi jàng jangee ko ab ci ci ci ci boobu nga bàyyi bàyyi na wax jooja wamanta nëxëda ku ku bébbali fi salaati ki julli fala chia de dara alayhi di ko war faw illa an yantiqa ndere mu tudd bi harfin ci xaraf su fekkee ngaa bébbali kay ba yuuxuwaale tudd nga xaraf soo ko tayee julli nga yàqu na soo ko tayut su jootal ba'da salaam muy après seulement kon nag moo waral ñu bëgg kuy bébbali na jël eh, loxoom mu dëpp ko ci gémmañam ji bañ a tudd wenn na xaraf bu dee loxo bi la ndeyjoor bi mën na koo dëppee biir gi bu dee càmmooy gi la na ko dëppee biti yi ndax fuqaa yi dañuy wax ne loxol càmmooy mooy ndabal sobe moo waral biti ga lañ koy dëppee ba na wax ja wa isaa sahaa bu jamajee al imaamu imaam bi naqsin ci wàññi aw siyaadatin baa dolli sabaxa na sabal bihi ca moom maamoom maamoom ya sa imaam kay su fekkee dafa jamaj yokk lu bokkul ci julli mbaa mu wàññi lu ca bokk ne leen ko subhaanallah xamal ko ko su ko defee nag léegi dina la wax nag léegi nuñ koy toppee wa isa qaama bu jugee imaama ko sa ilimaan min rakkaatay ni baxee koo ci ñaar rakkaa fa sabih na nga sàbbaal bi ca moom ndax foofu dañ faa war a toog taaya fa in faaraqa bu teqalikoog arda suuf loxo ya ak bët hóom ya fa at na nga ko topp ah am na ñaari rakkaa war a toog taaya moom mu fàtte ko di jug di bëri bëri ne ko subhaanallaa ta toog su fekkee ne ndeng ko subhaanallaa moom mu jug ba loxo ya teqalikoog suuf ak wóom ya jërëtul nga koy waxat subhaanallaa bu loolu xasee teqalikoo moom rek jugal nga topp ko su ko defee yéen ngeen baxi su ngeen demee ba julli ga jeex ngeen sujud xabla salaam xam ne da ngeen wàññi taaya bi nekk ci digg bi toogaay ba léegi nag wa in jalasa bu toogee moom ilimaan fil ula ci rakkaxa bu njëkk aw fi saalisati mbaa rakkaxam ñetteel foqum na nga jug wala si bul toog maa woo ànd ak moom rakkaxa bu njëkk kenn du ca toog di moo waral bu ca toogee rek jugal yow ne ko subhaanallaa ta taxaw wala mu xam ñetteelu rakkaxa julleeg ñeenti rakkaxa mu dem ca ñetteelu rakkaxa ba di fa toog yow kon jugal rek ne ko subhanallah ci lay gën a comprendre xam ne dafa war a jug léegi nag loolu mooy nekk xatte ba jugal yow wax ko loola dana ñëw fekk si la dana la wax bu la fekk si wul luy xatte ba wa in sajada bu sujootee moom ilimaan waahidatan benn sujoot wa taraka mu bàyyi saaniyate bu ñaareel a ah, fa sabih na nga sàbbaal bihi ci moom ta toog wala taqum kumbul jug maa woo ànd ak moom sujoot ñaar la di moom mu sujoot benn rek jug taxaw kon ne ko subhanallah toog di ko fa mu jug taxaw nga toog rek mu taxaw jàng fatiha nga toog rek mu jàng fatiha jeex mu tegaat ca saar nga toog rek soo demee nag ba saar wa jeex mu nar a dem na ma ngay rukkoox yi jugal baxi fa sujjóot ba yow moo tax mu ne illa an taqaafa ndere nga ragal xaq du rukkoox yi fasak ba soo ragalee na nag léegi ma ngay rukkoox yi yow woo sugati tamit du valable baxi rek nga dem ko ca bi xoon na nga dem topp ko wala tajlis nag bul toog ba'da zalika gannaaw loolu maa woo ànd ak moom da ngeen di juyoo dootoo toogati laa fi saaniyatin doo mën a toog ca bu ñaareel ba ndax kat bu ñaareel booba benn moo yàqu moo tax moo waral kon bu ñaareel bi benneel la kenn du fa toogati wala fi xatin doo mën a toogati ca bu ñeenteel ba ndax bu ñeenteel ba ñetteel la kenn du fa toog su boobaa nag kon wax nga ko moom mu dem euh, toppul la jub ba tax ngeen baxi ab sujjóot jugal yow fekk ko rek ngeen dem rukkooy ngeen xam ne benn rakka yàqu na su boobaa nag moom dafa jàpp ne baax na ba tax na moom mu toog ca deuxième ba yow jugal rek taxaw ne ko subhanallah ndax deuxième boobu benneel la mu dem tamit ba ca quatrième ba mu toogati fa bëgg a taaye pour sëlmal yow jugal rek taxaw ndax booba troisième la nga taxaw rek ne ko subhanallah bañ koo faale su paree sëlmal nag bëgg a jeexal ca julli ga moom fa isaa salama bu sëlmalee moom imaam jàpp na jeex na fa na nga doole yow maa moom bi ku doon sabal rakkaatu ab rakka uxra beneen badalan ngir wattee ko mina ci rakkaa la tii ba nga xam ne alxaytaha nee na loon nga ko baa ni yan nga jokkee ko bu yàqu bale ngeen baxi woon sujjóot ba su paree nag wa tasjudu nga sujjóot xabla salaam yi njëkk sëlmal da ngay sujjóot xabla salaam ndax wàññi nga ndax boole nga yokk ak wàññi kon fa in kuntum bu ngeen nekkee jamaatan di mbooloo benn rakka boobu yéen ñu doon julli ci gannaaw ilimaan sax mbooloo ngeen te moom baxi na benn sujjóot nga sàbbaal ko mu continuer yow ba nga ragal ne rakka ma ngay fasu nga baxi ko dem toppi ko ah kon nag fal afdalu li gën làkkum ñeex leen an tuqaddimu mooy ngeen jiital waahidan kenn yutti mu kuy mottali bikum ci yéen su boobaa nag benn rakka booba def te imaam ñëwut fekk si leen ci yéen bu ngeen koy julli man ngeen a jël kenn mu jiite ko su julli ga jeexee yéen ñëpp ngeen bokk sujjóot xabla salaam te xam ne da ngeen a boole yokku ak wàññi kon nag lii mooy atteb ilimaan ilimaan daal saa yuy yokk yow bu ko topp sàbbaal ko ta ta toog saa yoo xam ne ma ngay wàññi bu ko topp sàbbaal ko yow te toog su fekkee ci toogaay la fu mu warutoon a toog mu ne ma ngay toog kon yow sàbbaal ko da jug taxaw su fekkee ab sujjóot la baxi maanaam mu jug de ko fa bàyyi sàbbaal ko yow ta toog di ko fa xaar soo demee nag ba nga xam ne rakkaa bi mu bàyyi woon booba baneen ba ko méng ma ngi koy bëgg a rukkooxal yow boo ko sujjootee tamit du tax mu walaabul bu ko sujjoot baxil li nga def ta nga baxil fa sujjoot ba da dem fekk imaam ca maanaam rakkaa booba mu nekk ngeen bokk ko rukkoo te xam ne yàqule ngeen benn su boobaa nag su fekkee loolu ci deuxième bi la leen dal jàppale ne deuxième bi mooy benneel ndax benn bu njëkk ba dafa yàqu su ko defee nag kon su ko defee kon bu toogee ca deuxième ba bul toog ndax deuxième bi mooy première su ko defee tamit bu demee ba ca ba nga xam ne mooy troisième bi xam nga yow da ngaa waroon a toog foofa moom mu war a toog waaye moom nanguwut a toog ndax dafa foog ne yëpp valable na kon yow doo moom du toog ndax moom moo war a toog toogaaleel la su ko defee tamit nag su demee ba ca quatrième ba yow jàpp nga ne quatrième bi moom mooy troisième ndax benn dafa yàqu mu bëgg faa toog yow bul toog jugal taxaw ne ko subhanallah bu la fekk see baax na bu la fekk si wut sëlmal jàpp na julli ga wér na yow nga jug maanaam nga yaa nga taxawoon maanaam ngeen fexe ba mottali indi beneen rakka remplacé ko bu yàqu ba su ngeen ni mbooloo indi leen kenn mu jiita leen ko su julli ga jeexee ngeen su jot lu ngi tuddee xabla salaam muy avant sëlmal ndax boole ngeen yokk ak wàññi kon nag loolu mooy atte bi su ko defee nag wa insaada bu dollee imaamu imaam sagedatan sujjóot saalisatan bu ñetteel ñetti sujjóot xamut di ñaar rek am ci rakka bu ne fa sabih sabaalal bi ci moom waaye wala tasjud bul sujud maa woo ànd ak moom buy sujud sujud tam ñetteel yow toogal ca mu ñaareel ba xaar ko fa ne ko subhanallah bu ko faale su ko defee nag bu jeexee nga xamal ko nag ne ko sujootal ba'da salaam ndax dangaa yokku ab sujoot wa isa qaama bu jógee imaamu imaam ilaa xaamisatan jëm si juróomeel rakka juróomeel rakka xamul ci génn julli di su boobaa tabixahu na ko topp sa juróomeel ba manta yàq na képp mu xóolu mujibaha lay waral juróomeel ba ki ne yée boo gisee imaam andi juróomeel de ñeent yi benn moo ci yàqu moo waral mu indi juróomeel ngir jangee ko benn bu yàqu bi ndax sax suñu rakkaa bu njëkk daal ragal naa ne gis naa ne daal imaam rukkoohut ci wala sujootut ci su ko defee nag kon moo tax mu indi juróomeel wala ci deuxième ba la wala troisième ba moo tax mu indi juróomeel remplacé ko ko yow xóolu nga ne looloo tax kon jugal bul toog aw sàkk mbaa nga sikki sa fii ca moom comme da nga caa sikk xamoo ci loola leer jugal toppi ko waaye wa jala sana toog nag man képp koo xamee te yàq na xóolu na ziyaadataha doolleeg loola yow mi nga xam ne nag wóor na leen ne leen man de ñeent yépp baaxi naa ci sama xel xamul ci benn buñ baxi rukkoo xamul ci benn buñ baxi sujjóot lépp lu ca war a nekk indi nañ ko kon nag juróomeel bi imaam da koo yokk rek ci coobareem ak ñàkk xamam kon nag yow toogal bul toppi ndax boo ko toppee yaa ngay yokk di ko tey fa moo tax nag mu ne fa in jalasa bu toogee al awalu ku njëkk ka te mooy ki xóolu na juróomeel bi daraa ko waral wala mu sikk ca ko warul toog fa war a a war a jug toppee waqaama toog saani ñaareel bi te mooy ki ne juróomeel bi dara waralut ko ñeent yëpp valable na ku mu ci ñi ku ci xuuteeg li waroon a def rek da bat la da yàqu salaatoo julleem nga ay salaatu huma rek ki war a toppe saa yu toogee julleem nga yàqu na ndax ma ngay wàññi di ko tay ki war a maanaam ki war a ki war a toppe bu toogee tamit julleem nga yàqu na ndax ma ngay ki ki war a ki war a toppe bu toogee julleem nga yàqu na ndax ma ngay wàññi di ko tay ka war a tamit toog war a toppe moom bu jugee toog ma ngay yokk di ko tay yaa ngi war a toog nga jug toppe te xóor na la ne la ñeent ya mat na juróomeel bi daal moom imaam a ko yokk rek yow nga ne yaa ngi ko cay topp te xóor na la péng kon yaa nga yokk di ko tay kon nag boo yokkee di ko tey sa julli day yàqu kee bu toogee tamit ma ngay wàññi di ko tay julleem day yàqu kon nag ki war a toppe toujours toppee ko war ki war ta toppe tumut mun moom warul toppe kon nag saa yu imaam yokkee rakkaxab juróomeel képp ku am sikk sàkka ci juróomeel bi wala nga xóolu ne boo gisee imaam indi ko dafa am bu yàqu ci ñeent yi jugal toppee bul toog boo toogee sa julli gi yàqu na ndax yaa ngi di ko tey koo xam ne nag moom xool na ko ne ñeenti yëpp valable nañ bu dee julleeg ñaar yi ñaar yëpp valable nañ bu dee julleeg ñett ñett yëpp valable nañ imaam bi bi yokk rek la kooku moom na toog rek te ne ko subhanallah waaye moom tamit bis bu toppee julleeg nga yàqu na ndax ma ngay toppee di ko tey ma ngay yokk di ko tey kon nag lu jar a bàyyi xel la wa isa ma bu sëlmalee imaamu imaam qabla kamali salaati njëkk matak julli julli matagul imaam di sëlmal benn rakka wala ñett wala ñee wala maanaam ñett la xam mu ne ma ngay sëlmal sabbaxa na sabbal bi ci moom man xal foo ngi nekk ca gannaawam nañ ko wax ne ko subhanallah fa in sadaqahoo bu leen dëggalee kammala na jug mu mottali salaatahoo julli ga ca rakkaxa ba ca des wa wa wa sagada mu sujjóot ndax yokku na sëlmal bi te bokkut ci kon moom bu sëlmal nañ ko ne ko subhanallah rek wan ko ne ko benn des rek moom tamit su fekkee nag dañ ko ne subhanallah mu comprendre xam ne boo gisee gars yi di ma sabbal dafa am lu des mu jug rek indi bi des bu paree ñi bokk sujjóot ba xam salaam ndax yokk nañ su fekkee sàbbaal nañ ko comprendre lu mbir yi mën naa laaj ne lan la ñu ne ko benn des bu paree mu jug indi benn ba suñ paree ñu sujjóot ba xam salaam loolu lay wax. moo waral foofu wax munu faa ñàkk bu wax mënta ñàkk ma bëgg nañ wax waaye bu mu passé juróomi baax moo daloon yonantu bi ca julleeg tusubaar ga mbaa tàkkusaan gam julli woon ñaari rakkaa sëlmal toog loolu yëpp day ni ñëw ne ko dañoo wàññi julleem wala da ngaa mu ne ko dara amu ci dafa ne ko damay jàngale rek mu ne ko julli gi des na ñaari rakka mu laaj gaa yi mu ne ko ci loolu wax na dëgg ñu ne ko wax na dëgg yonent bi jug indi ñaari rakka ya desoon ba mu paree mu sujjóot wa in shakka bu sikkee nag wax nañ ko subhaanallah fii xabar yi ca xibaar ba laaj na maanaam daal lañ ko solo wan ko ne ko des na ba tax ñu koy sàbbaal imaam dafa caa am sikk bu ca amee sikk sa ala mën naa laaj àddalay ni ñaari way maandu ca gannaawam moo tax dañu bëgg ñu gën a maandu dañuy nekk ci sàppe su njëkk si taxam xam-xam moo tax yonent bi daan wax ne ñama méng boroom xam-xam yi ndax su ma mënee jamaj ñi man maa sàbbaal su ma manee tamit lu ñu war a indi ma ku ma su ma amee lu ma gaar ma mën a xëcc kenn mu mën a mottali julli ga waaye xëccoo sàppi su njëkk te mënoo defar julli kooku du dëgg dana indi gàcce gu rëy ëllëg kon nag na laaj ñaari way maandu yu ko jege ñu xam xam bu leen laajee nag ne waaw dafa des benn rakka wala mat na man naa matul rek sa mën na koo wax wajaasa daggan na lahumaa ñaala ñoom ñaar kalaamu wax ne ko imaam des na benn bu mbëri de fi saalika ca la waaye bu fa nekkee nag benn waaja ñàkk fasaane ko imaam kay su julleeg tay gii di tusubaar ji moom kay ba wax ja ki julli ga yàqu na ndox wax ja moo bëri bugguñu mu passé juróomi baat ci diggante la imaam mu wax ak ña koy tontu yëpp waaye bu xëppatee juróomi baat rek julli ga yàqu léegi nag waajee moom bu fekkee moom kenn nekk kañ wax moo fa nekk di wax wax ju xëpp moom kenn moom la juleen di yàqu waaye imaam moom su fekkee dafa tënku ci benn baat ba rek kee nekk fa ak ak fasaax dem moom moom julee a yàqu waaye imaam mën naa jug boo xamee xibaar ba mottali li des a nge si des roy ca moom kële bu pare dem ba mu joxaat julleem ka moo tax mu ne wa inta na bu xóoloo alkamaala mat xamila mën naa jëfandikoo xalaa yaqini ci xóoloom sàbbaal nañ ko mu am kóolute ne ah dama foo ne boo gisee ñi may sàbbaal wala lii lii a tax mu xam ci lu ko wér na indi la ko kóoluteem la des mu indi ko wataraka mu bàyyi xat léegi ñaari way maandu ya ñu ne faw mu ne ha illa an yekk soro ndëre bëri naasu nit ña xalfoo ca gannaawam su fekkee nag nit ñaa bëri ci gannaawam ba xëpp bu mu doylooti boppam fa yetturuku na baxi yaqiinahoo hóoloom wa yarjaxamu delle illihim jëm ca mbooloo ma laaj leen luñ ko jox mu xam ne lu lay xatte ba buy lu ñuy indi mu dem indi ko su ko defee bu julli ga jeexee mu sujjóot ba'da salaam kon nag atteya ngoog nekk loo xam ne nii lu jara baxi xel la su ko defee kon nag atteya ngoog moo tax kon wa iza sallama bu sëlmalee imaamu imaam qabla kamaali salaati njëkk matab julli sabaxana sabal fa in saddaqahu bu ko dëggalee kammala na jug mu matali salaatahu julli ga wa sajada mu sujud ba'da salaam ndax sëlmal bi bokkut ci woon wa in shakka bu sikkee fii xabar yi ca xibaar ba sa ala na laaj ad lay ni ñaari way maandu luñ ko wax mu jëfandikoo ko wa jaasa dagan na lahu maa ñeexle ñoom ñaar kalaamu wax tontu ko fi zalika ci loolu wa in tayaqana bu xóoloo kamaala mat amila na jëfandikoo xalaa yaqiini ci xóoloo moom ilimaan tamu baxi ñaari way maandu ya moo tax mu ne ñu ne faw mu ne ah illa an yakthura ndare bëri annaasu nit ña xalfahu ca gannaawam bu nit ña baree ba xëpp nag fal yatruku na bàyyi yaqinahu ak xóoloom wa yarji'u mu dellu ilayhim jëm ca nit ñooña luñ ko jox loola mooy xatteem kon nag lax Laxdari mook yàlla dogal naa jeexal nañ ko tey lépp luñ ci yàq yàlla nañu ko yàlla xamal lépp luñ ci xam yàlla nañu yàlla may ñi mën koo jëfandikoo te lépp yàlla na ko nangu ci ni mu toll bañ ko nangu gi ñun ci ñu toll lépp lu ñu ci jàngale wax ko ci te yàlla na yàlla def ko muy nangu ko ca nam toll bu ci ngistal am benn cër bu ci wanewu wala ndéggatal am benn cër te yàlla nag dañu xiir tamit ñi mën a jëfandikoo masala mi yàlla nañu yool tamit yoolab ku jàngale dara ci diineem ji yool ñi nga xam ne ñu ngi ko doon topp di ko déglu ngir lu ñu defaree seen diina ji su ko defee tamit ñun ñëpp yàlla boole yool ñu la ci ëpp solo mooy yàlla na boole jégal ñu suñuy rek ci yëpp boole tàbbal ñu aljana bila iqaabin wala xisaab jéggal ñi way jiitu ñi way feebar yàlla saafara leen way ñàkk yàlla xoomal leen way réer ñi yàlla gindi leen borom aajo yi tamit yàlla faj seeni aajo kenn mënu ko kudul yàlla kon nag Laxdari bi jeex na tey incha allah.